doon wax baabu karamatil awliya ci kitaabu ad-da'awaat waaw bi wax teraanga yi borom bi defal parandoom yi ak seen ngëneel wa fadlihim ci ñu sa jataa bi ñu génn xadis bi ñu mujj woon gis moo doon anasin radiyallahu anhu anna rajulayni min ashaabi an-nabi sallallahu alayhi wa min indi an sallallahu alayhi wa sallam fi laylatin muzlima wa ma'ahuma mislu al-misbahayni bayna aydihima walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis ñaari xadis ñu dese bii ak bi ci tegu waaye xadis bii ñuy gis boo gisee eh, defuñu liñ doon def tàmbali jàng ko parce que xadis la bu te waxoon nañ la buntu bii daa bari xadis yu gudd comme ni nga xam ne noonu lañ la ko waxe woon fàttalekul yow mii nga xam ne yaa di rayu xadisu Abu Muhammad bi njëkkoon gis. Seydina Abdourahman ibn Abi Bakr 1503 boobu it comme nii la woon dafa guddoon mais bii moo ko gën a gudd sax wala ñu xaw a tolloo bii sax ko gën a gudd euh, en tout cas li ci imaam indi léegi moo tax dañuy ñëw di def comme nañ defoon ak léeg-léeg xadiis yu gudd comme bu Seydina Ka'b na Malik ca baabu tawba ca njaal bennu téere bañ gisoon mooy du ñu jàng lépp wala bi firi lépp dooru ñëw ci jàngat yi mooy ni ñu koy firee noonu la ñuy waxee jàngat yi di demaale parce que xadiis lay gudd comme niñ defoon ci xadiisu Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr bi weesu radiyallahu anil jami kon bii muy xadiis mille cinq cent neuf mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci baay baayu muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu wa arda annahu qaala mu ne nee yebal na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fukki nit waaw fukk mbooloo moo xam ne fukk lañu woon aynan lu taxoon mu yónni leen aynan ngir ñu nekk ñoo xam ne dañ koy yëddul mission d'observation la leen yonent bi alayhi salaam yónnoon ñu defi ngir dem épier ji noon yi fan la seeni mbir tolloo waaw ah mu ngi noonee sariyatan ñu nekk ab sariya mooy armée boo xam ne dogu armée boo xam ne yonent bi alayhi salaam da koy yónni te moom demul nga xam ne sariya la armée la mais boo xam ne waxu ko mu dem xeex yi ngir dem pour collecte la collect des informations auprès des ennemis waaw ndax rasulu rabbil alamin moo ñu jàngal ne at-tawakkul ala allah la yunafi axd al axd bil asbab bal ci biiram la bokk waaw moo ñu xamal ne wàkkeerlu ci yàlla wutewul nekkul loo xam dafa opposé woog ak jàpp ci sabab yi ndax at-tawakkul ala allah xaalu nabi yonent bi alei saatu salaam naka jekk noonu la ko borom bi bi ne noonu la mel wakkiirlu ci yàlla waaye wal axdu bil asbaab sunnatu nabi waaw jàpp ci sabab yi nag mooy doxalinam mooy sunnaam alayhi salatu wassalam fa man kaana ala haali nabi fala yatrukanna sunnata nabi waaw sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ne da ngaa nekk bëgg a nekk ne ci xaalu yonent bi alei saatu salaam manoo fi bàyyi sunnaam ngal la waay loolu la Seydina Sahl ibn euh, Sahl ibn Abdillah at-Tustari radiyallahu anhu doon wax waaw kon mu yónni ab sariya ñu dem ah aynan moo yatajassasuun moo am na ci riwaaya ndax hadis bi ah, ñëw na ci riwaaya ah, Ibrahim ibn Sa'd ci ghazwatu badrin hadis bi imaamul Buxaari indi na ko dane ba'atha ashratan ashratan aynan yatajassasuuna lahu waaw foofu kàddu yooyu noonu la ñëwee yonent bi alayhi salaam dafa yónni fukki góor ñu dem ngir espionner ko ñi nga xam ne ñooy noon yi yëddul ko noon bi ndax yëddu diggante jullit baaxul waaye diggante jullit ay noonam ci yéefir yi lan lañ nekke espionnage boobu loolu bal mooy sunna waruñoo toog rek ñu toog voilà c'est le Mossad qui nous espionne c'est le euh, euh, l'armée américaine mooy ñoom l'armée américaine wala le français ñoom ñoo espionné gars yi jullit ñi yéen tamit bu ngeen leen mënee espionné da ngeen leen di espionné ba xam ci lan lañ ne waaw loolu ci arme la loolu ci xeex la bokk ndax koo réere ay mbiram xeex ak moom day def koo réere lu mu toogee ak lu muy xalaat ci yow ndax ah gaa yi du lépp la wax ndax képp koo xam ne lépp loo nar a def sa noon loo koy waajal wala sa défense yi nga wax ko de toute façon yow yàqu kon loolu espionnage de l'ennemi loolu sunna la waaw loolu sunna la yonent bay saa jël fukk ci saxaabaami radiyallahu anhum daal di leen yónni ngir ñu dem yëddul ko ko waaye ci ñan lañ ko yónni ci ñan ñooñu ñooy ñan ah dañ naan la loolu boroom xam-xam yi ku mel ni Abul Aswad jëli ci Urwatu ibn Zubayr radiyallahu anil jamii moom ila Makkata li ya'tuha bi xabari Quraysh li yatuuhu li yatuuhu bi xabari Quraysh ñu ne yeneen tubay saa saam daf leen a yónni woon ñu dem yëddul ko Makka zaadaha Allahu tashrifa wa takrima ndax boobu waa Quraysh ñoo yoroon ali après Badar la woon après Badar la Uhud sax romboon na waaw Uhud da doon romb <laughs> ah, <laughs> Allahu akbar léegi ngir mu xoolal waa Quraysh ana ci lan lan ban projet ak lan lañ nekk ak lan mooy seeni xabaar waaw am na ñu ne loolu la kanta al imaamu ki nga xamante ne mooy al imaamu ibn Isaaq ndax xew-xew bi daa mu tudd mooy ghazwatu Raji'a xew-xew bii mooy ghazwatu rajiya sariyatu rajiya mooy xew-xew bi al imam ibn ishaq boo demee ci siiratu ibn hisham mu ne dhikru yawm raji'i fi sanati thalath mu ne lii maa ngi tudd bésub raji'a arab yi nag bu la nee yawm comme wa yawma hunaynin wa yawma badrin lool xare yi lay tudd ayyaamul arab du ay jour des arabes mooy xeex yi nga xam ne moo doon dox ci fiir biir ñoom arab yi wa yawma Hunayn mooy keroog xareb Hunayn ah, fii sanati thalath ci ñetteelu at mi ginnaaw gàddaayu rasul rabbil alamin alayhi afdalu salatu wassalam al imam ibn moom daa ne leneen moo ko taxoon a jóg bi te même nettali bi mu ne haddathana Abu Muhammad Abdul Malik kii bopp nu mu tudd bokk kii euh, Muhammad ibn Ishaq al-Muttalibi loolu imaam Abu ibn euh, kii moo ko wax euh, Ibn Hisham waaw Ibn Hisham moom moo wax loolu après indi càllaleem ndax moom mu ngi jëlee wax imaam Ibn Ishaq ci Ziyad ibn Abdillah al-Bakka'i la ko jëlee moom moo jëlee ci imaam Ibn Ishaq al-Muttalibi rahmatullah ala al-jami' imam ibne isxaq mu ne hadathana asim ibne omar ibne qatada mu ne kañ nettale mooy asim ibne omar ibne qatada rahmatullahi ala aljami qala mu ne qadima ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da uhud rahtun min adal wal qaara waaw mu ne dafa am benn mbooloo bu dëgmal ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi xare uhud amee wax nañ la lii xew-xew bi ginnaaw uhud la ginnaaw ghazwatu Uhud waqatul ghumami wallah benn mbooloo boo xam ne ca abal lañ bokk ak xaar ay tribus arab lañ woon ay waasow arab ñu ñëw ñoom ñëpp ci bokk ci euh, Hawn ibn Khuzayma ibn Mudrika waaw ñu ñëw ne qaalu ñu ne ya rasulallah inna fiina islaama fab'ath nafaran min ashaabika yufaqqihunana fi diin wa yaqra'unana wa yuqri'unana alqur'aan waaw wa yu'allimunana sharaa'i'a al-islaam fab'atha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam nafaran sittatan wala sittatan min ashaabihi wala nafaran sittatan min ashaabihi après mu commencé lim ñan la imaam ibn Ishaaq rahmatullah alayhi moom danee gaay bi ñëwee dañu ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ñun de ak wommatu ak nekk jullit nekk na ci ñun am na ci ñun ñoo xam ne dañoo tuub dañoo tuub léegi dañoo bëggoon nga yebal ñu nga def mu ànd ak ñun am mbooloo wala nga yónni bu ma ñu demee sax nga yónnee mu ñëw ci ñun am mbooloo ci sa saxaaba yi radiyallahu anhu bu ko defee bu ñu ñëwee ñu ñu dégg suñu am ci dégg-dégg bu xóot sew jàngal ñu alquran xamal ñu yi nga xam ne mooy tëraliinu l'islam sharia yi l'islam yi yonent bi alayhi salaatu salaam nangul leen lool fa ba'sa fa ba'sa rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam ar-rahmatul muhda mi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa ta'ala daal di yónni ci jaam yi ngir li yuxrijahum min adh-dhulumati ila an-nur ngir mu génn leen ci li nga xam ne mooy lëndëm yi jëbb leen ci leer mu nangul leen talbiyal leen nangul leen seen laaj boobu waaw waaw léegi lu mu def moom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee na mu fa ba'atha yebal foofee nafara sitta sittatan nafaran sittatan min ashaabihi mbooloo boo xam ne six lañ juróom benn ci saxaabaam yi radiyallahu anhu léegi imaam ibn Ishaq xam nga imaam euh, kii euh, al-Bukhari yi moom càllaleen bi lan la Seydina Abu Hurayra wax ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashra faratin aynan sariya mu ne moom juróom benn la tudd léegi juróom benn yooyu ñooy ñan imaam ibn Ishaq ne wa hum Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi halifu Hamza la ibn Abd al mu ne ci njëkk mooy marsad ibn abi marsad radiyallahu taala anhu wa ardaa nekk xaliifu Hamza di aliyewu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu moom mii moo àndoon ak keroog bi ñuy dem Badar moo àndoon ak moo bokkoon ak say yonent yonent bi sallallahu alayhi Ali ak moom ñoo bokkoon war waay ñoom lañ doon awante mu ne kenn nangoo ki ci tegu ñaareel bi di Xaalid ibn al-Bukayr al-Laysi di Xaalid ibn al-Bukayr al-Laysi ci tribu des Lays ñaar mu ne ñetteel mu ne xalifu bani Adi ibn Ka'b ah, amoon ak ak ak ak ak ak waa banu Adi ibn Ka'b mu ne wa Aasim ibn Saabit ibn Abil Aqlah ak Asim ibn Sabit di ibn Abil Aqla axu bani Amr ibn Awf ibn Malik ibn al-Aws bokk ci Ansaar di allié wu waa Amr ibn Awf ibn Malik ibn al-Aws <laughs> yaa ngi fàttali Uhud moom mii moo faatoon ñoom Julaas ak Musaafi' ne ko xudha kenn ki wa ana ibn Abil Aqla ba yaay ja ñëwoon déglu ne ko kan fekk euh, euh, euh, julaas di waaja dee mu teg boppam ci ne ko ne ko kan moo la faat mu ne ko man daal xaw ma kan la waaye dégg naa ko mun may sànni mu ngi naan xudha wa ana waaw <laughs> waaw <laughs> mu ngi noonu waaw ñaari doomi ndaw si lañ faatoon fa faam bi waat waaw ci yàlla ne la in qadartu ala ra'si asim la tashraban la la la mu waat ne moom la tashraban na lay ashraban la ashraban na fi haqnihi al xamr waaw ne maa ngi waat ci yàlla bés bu ma borom bi mayee mii nii ma teg loxo ci ki nga xam ne mooy bopp asim mii faat sama ñaari doom yi waat naa ne kàngu bopp bi laay jël kii ko ba mu wow koŋ ma dindi lépp sotti ci sàngara naan wal iyaadu billah <laughs> Aasim boobu moo nekk nii allahu akbar ibn abil uh, Aasim ibn Saabit ibn abil Aqla haw allahu akbar radiyallahu ta'ala anhu mu ne axu bani amr ibn malik mu ne wa xubayb ibn adi ak xubayb ibn adi axu bani jahjaba ibn kulfa ibn amr ibn awf waaw muy xubayb ibn adi radiyallahu anhu waaw waaw xubayb mii nag qad shahida badra ndax boroom xam-xamu euh, siira ya général dañ naan non xubayb mii du ibn adi moo moo fekk badar du xubayb bii quoi waaw non lay lii alors que li nekk ci saxiix bi mooy xadiisu Seydina kii euh, Abu Hurayra bi nga xam ne moom la ñu nekk nii ci ima ci Riyad bi di gis te imaamul Buxaari yi moom moo ko soloo dafa leer ndax foofu imaam al-Hafiz gi euh, euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu dane wa kaana Xubaybun huwa qatala al-Haaris ibn Aamir yawma Badr dane Xubayb moom moo faatoon ki nga xamante ne mooy alxaaris ibn amir bésu badar kon nag loolu la mooy moom mii la alors que ku mel ni ab dimyaat yi ne non lii njuumte la naa est-ce imaam al Buxaari yi juumul ci ci xadiisam bi ndax waa ahlul magaazi ñoom tudduñu xubay ba te ne bokk na ci ñu fekke badar waaw que ne xubay ibn Adiy nii faatu alxaaris ibn amir waaye ki nga xam ne moo faat al-Harith ibn Amir mooy Xubayb ibn Isaaf du Xubayb ibn Adi te kële Xazraji la te Xubayb ibn Adi nii ñuy gis fii moom Awsi la ci waa Aws la bokk waaw waaye bu boobaa li gën a dëgër mooy de toute façon mooy li nekk sahih bi gën a wér loolu voilà Abu Hurayra kenn gënu koo xam li muy wax te tamit ñële bu dul woon lool doon ñoo nekk di sonn ci nan lañuy ñuy jàppe sawaay ba ngir faat ko ngir ki nga xam ne mooy alxaaris ibn amir mi nga xam ne moom la faatoon badar ngir revanche waaw wala rek ñu ne ñaari xubay bi ñoom ñoo bokk daal di participer ci faat gi nga xam ne moom lañ faat ki nga xam ne mooy eh, alxaaris ibn amir ah, ah, ah, alayhi min allahi ma yastahiqu bokkoon ci kuffaaru quraysh yi ñëwul badar ne dañuy xare ñu daal di leen toroxal bés boobee léegi ginnaaw loolu mu ne al imam ibnu Ishaq mu ne wa Zayd ibnu Dasinna ibnu Muawiya mu ne ak Zayd ibnu Dasinna ibnu Muawiya axu bani Bayaada di mbokk waa banu Bayaada ibnu Amr ibnu Zurayq ibnu Abd Haarisa ibnu Maalik ibnu Utba ibnu Jusham ibnu al-Xazraj ak kan wa Abdullah ibn Tariq xalifu bani Zufara ibn al-Khazraj joom juróom-benn yi la lim waaye gis nañ ne saxiix bi lu mu lim imaamul euh, al al al Buxaari yi saxiix am bi riwaayam bi ne ni diis lañ léegi kii ne léegi al imaam euh, kon ñoom lan la lim Marsad ibn Abi Marsad Xubayb ibn Adi Zayd ibn Dasinna Abdullah ibn Tariq Khalid ibn al-Bukayr imaam Ibn Sa'd moom daa dogu ne ñoom dix la woon xam nga imaam euh, Ibn Ishaq six la tudd moom daa wax comme li ñëw ci Sahih bi ne dix la ñu woon tudd tur yi nga xam ne moom la imaam Ibn Ishaq indi mu teg ci ñeneen ñu leen remplir muy Mu'attib ibn Ubayd axu Abdullah ibn Tariq nekk mbokk Abdullah ibn Tariq bële mais yaay leen bokk bokkuñ bàyyi après. naka noonu imaam Muusaa ibn Uqba tudd na ko ci moom set yi euh, set yi mu tudd moom dana set tudd leen boole ci kii la mais mais moom Mu'att ibn Awf la wax léegi nag kon mbir maa ngi noonu wa amara alayhim léegi buñ ñëwaatee ci suñu xadiis bi kon ba'atha Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam asharata rahtin ah mu ne yenente bi alei saatu salam yónni na fukk ñoo xamante ne ratin aynan sariya ñu nekk sariya boo xamante ne nii wa amara alayhim léegi nag ki mu jiital ci ñoom Asim ibn Thabit al-Ansari mooy Asim ibn Thabit bokkoon ci waa Ansaar mu ne ñoo kooku mooy ki nga xam ne moo leen jiite woon radiyallahu anhu kanta imam ibn Ishaq ci liñ la doon wax sànk dana wa amara alayhim ki mu def mu jiite leen ala al qawmi Marthad ibn Abi Marthad al waaye li nekk sax yi bee gën a dëgër dane martad ibn abi martad la def ne moom moo leen jiite wa amara alayhim martad ibn abi martad al ghanawi radiyallahu anhu kon euh, fii dane noo du martad ibn abi martad ah non non non mooy asim ibn thabit ibn abil aqla waaw loolu moo gën a dëgër waaw léegi ñu waxee loolu mu ne mu ne waaw fantalaqu léegi nag ci lañu wéyee daal di dem fantalaqu ñu daal di wéy dem hatta ida kaanu bil huda bayna usfana wa makka ba ñu ñuy àgg bërëb buñ naan huda nekk diggante Usfan ak Makka waaw ah. bu dee am na riwaay yoo xam ne hada bil huda la wax ah bil bil bil hada ah, bil huda ah am yoo xamante ne bil hudda bil hudda mu nekk bërëb boo xam ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar nee na wa hiya ala sab'ati amyal min Usfan sept mi miles la digganteem ak Usfan Allah xewee zukiru li hayyin min Huzayl am ñu leen yëg yónnee leen Huzayl xam nga léegi am na luñ bëggoon wax sànq sànq mooy da nga ne mais imaam Mus'ab da benn mbooloo ci waa Ra'la ah ñoom Abal ak Qaara te ñoom ñoom ñëpp ci ñii lañ bokkoon ci waa Banu Kinaana ñi ibnu euh, euh, doomi Mudar yi ñoom ci lañ bokkoon léegi ne ñoom noonu ñoom la ñoom ñoom ñoo ñëwoon benn mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam alors que fii dane ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yenn riwaay comme imam al-Bukhari ci ghazwatu Badr kene da leen a yónnoon ngir ñu xoolal ko xabaaru Quraysh dañ naan la mais lool dañ naan la yeneen saa san daa def deux pierres deux coups waaw comme que soriwuñu woon Quraysh ñoom yeneen way saa san yónni waale lii ne leen bu ngeen demee ngeen jàngal leen seen diine waaye ngeen xoolaal leen ma mbiru Quraysh noonu ngay boolee ñaar yooyu wallahu ta'ala a'lam léegi nag bi loolu xewee bi nga xam ne ci la loolu xew mu ne hatta idha kaanu bayna Usfaan wa Makka ñu tuddal leen am na bon yenn riwaay yu ne benn jigéen <laughs> benn jigéen ñoom ñoo leen moo leen dégg quoi moo leen moo moo fa jaar doon toppatoo ay xaram ak yooyu daal di gis ne eh, ay tàndarma yoo xam ne mu dem xool gis ne lii nii tàndarma kii la quoi waaw lii non non lii tàndar mu waa Medina la mu daal di dem ëmmate wax ay mbokkam ci waa Banu Lihyaan te waa Banu Lihyaan Lihyaan mooy Lihyaan ibnu Hudayl waaw Lihyaan ci boppam mooy ibnu Hudayl la Hudayl di ibnu Mudrika ibnu Iyaas ibnu Mudar waaw waaw ci ngay dégg léeg-léeg nga dégg ñu naan waa waa Hudayl ñii naan waa waa waa waa waa banu Lihyaan banu Lihyaan Lihyaan ci boppam moom doomu Hudayl la moo tax waa Hudayl waa Hudayl la waaw kon benn femme am na riwaay bu ne ñoom ñoo fa romb moo fa moo doon toppatoo ay xaram gis loolee ne i tien <laughs> waaw daal di leen woo gaa yi ñëw léegi kon dukiru bu ñëwaatee ci Sahih bi mu ne zukiru li hayyin min Hudayl yuqaalu lahum banu Lihyan ci lañ leen tuddal am ku leen yëg daal di leen boole benn mbooloo boo xamante ne ci Hudayl lañ bokk ñu leen di woowe di leen wax banu Lihyan waaw te wax nañ la Lihyan boobu mooy di doomi Hudayl voilà <laughs> waaw léegi tribu bi ñu koy woowe ñii ci Hudayl bu ñu nee Hudayl mooy seen maam bu ñu nee Lihyaan mooy tamit seen maam bi nga xam ne moo gën a suufe di doomi Hudayl léegi bi gaa yi yëgee i am nay jullit saxaabaay yonent way saasaam yu ne fii te seeni noon lañ <laughs> fa nafaru lahum bi qaribin min mi'ati rajul gaa yi ci saa si ñu ëmmate daf mbooloo mu rëy agsi ci loo xam ne lu jege saa ay góor yoo xamante ni raanin ci yeneen yi yoo xam ne bi fa tabi'u bi qaribin mi'ati ram ci benn riwaaya waaw ci ça des yoo xamante ne ci waa Hurayra yu gaaw jël seeni flèche ak seeni xëy ngir dem daal di rey ak jàppi saxaabaay yonent bi alayhi salaam yi waaw léegi bi ñu defee loolu lan lañ def faqtassu atharahum ñu daal di xeeñtu seeni jeexital mooy topp seeni trace bi leen femme bi waxee lool waaw waaw <laughs> léegi mu ne am na ci riwaay boo xam ne ci al-Jihaad imaamul Buxaari foofu dane fa naf fa nafaru lahum qariban min mi'atay rajul waaw mooy ñi ëmmate keroog ngir ñu dajale leen dem dabi jàppi saxaaba yi à peu près cent personnes bii ne cent imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne li ñu leen dajalee rahimahullah mooy leer na mooy cent yi ñooy ay francs tireurs ñooñ ñooy snipers yi ñooy ñooy ñooy tirekat yu mag yi flèchekat yi ñeneen ñi dañ leen cee topp rek dañ cee topp noonu léegi nag ñu xëytu seen i jeexital hatta ataw manzilan nazalu fa wajadu fihi nawa tamr bi nga xamante ne nii ci lañ ñëw ba gis foo xam ne fa lañ wàcc fa lañ defoon fu ñu defoon escale ñu gis tàndarma yooyee doomu tàndarma yi ñu gis ne waaw waaw bu dee Abu Ma'shar ci magasin dane fa nazalu bir Raji' bërëb ba ñu wàccoon fa leen lii dale lool mooy ar-rajiya moo tax ñu koy tudde sariyatu rajiya saxaran waaw fi saxar mooy ñu àgg foofu njël fa akalu tamra ajwa fa saqatat nawaatun bil ard wa kaanu yasiiruuna al-layla wa yakmunuuna an-nahaar fa jaa'at imra'atun min hudayl taraa ghanaman faraati an-nawaat fa ankarat sigaraha wa qalat hada tamru yasriba fa sahat fi qawmiha ataytum fa ja'u fi talabihim fa wajaduhum qad kaminu fi ljabal Allah al imam Abu Ma'shar rahimahullah ci maghaziham yi mu ne foofu ñu wàccoon mooy ar-Raji' njël lañ fa wàcc lekk ci tàndarma yi Medina yu noo yooyu yi ñu yoroon ngir provision am nag ay doomi tàndarma yi daal di rot foofee sinon ñoom guddi gi lañ doon dox di làqatu bëccëg gi ngir gaay bañ leen a di teg bëccëg jotee dañ naan tekk dootuñ buuseeti bu guddi jotee ñuy dox am benn jigéen bu doon sànn moom lañ doon sànk ay gàttam gis tàndarma yoo gis ne tàndarma yi seen xoox yi dañoo ni ñu bokk ak tàndarma yi am suñu côté yi lii moom yu Yasrib la yu Medina la woo ay ñoñam ñu ñëw gaay daal di leen seeti fekk nag di di ñëw di leen seet bu ñëwee ci Riyaad bi mu ne kon faqtasu athaarahum falamma ahassa bihim Aasim laja'u ila mawdi'in fa ahaata bihim al mu ne bi nga xam ne nag ci lañ leen di wër ñëw di topp seeni trace tey naa mi jiite woon sariya bi radiyallahu anhu daal di yëg ne e am na ñu leen di topp gaa yi ñu ñëw ñu gaaw yéeg ci benn tund la bu kawe rek du aw sax aw montagne waaw matul du montagne bu rëy bu ndaw la rek waaw. moo tax foofu la demoon moo tax ci yenn laja'u ilaa fadfad waaw dañoo daw dem làqu hatta lahiquhum benn bi imam ibn Sa'd riwaaya mu ne falam yar'il qawma ila bir rijaal bi aydihim a suyuf qad ghashawhum mu ne gaa yëguñu dañoo jekki rek am ay góor ay nit ñu bari ñu leen wër yor ay arme gaa gaaw yéeg ci kaw laja laja'u ilaa fadfad ci benn tund wu wu ne woon foofu ñu daal di ci yéeg waaw Allahu akbar waaw fa lajawu ci riyaad bi ilaa mawdi'in fa ahaata bihim al qawm gaa yi ñëw daal di leen encercler ci foofu nag ñu yéeg fa qaalu ñu ne leen inzilu fa a'tu bi aydikum wa lakum al ahdu wal miisaaq an laa naqtula minkum ahada waaw gaa yi ne leen way léegi wa descendez wàcc leen joxe leen rendez-vous waaw ñëw leen ngeen jébbal seen bopp bu ngeen ko defee jox nañ leen pacte suñu pacte ak suñu kóllëre que ne du ñu fàtt yéen kenn waaw kon wàcc leen ñëw leen jarul ngeen di dem di làqatu foofu ngeen nekk wàcc leen waaw léegi ah, kanta imam ibn Sa'd moom dane gaay dañ neen ne inna wallahi la nuridu qitalakum innama nuridu an nusiba minkum shay'an min ahli Makkah gaa yi ne leen noo c'est que dalal seen xel waa banu lixyaan kàccoor yi ne leen wàcce leen bu leen am dara lu ngeen bi tiit waaw ñun dañoo bëgg rek bëgguñ leen a faat waaye daa am rek luñ bëgg a jote ci ci yéen jaare ko ci yéen ak ci Quraysh quoi waaw imam ibn Ishaq moom daan ne ba mu ne wa amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-qawmi Marsad ibn Abi Marsad fa kharaja ma'a al-qawm hatta idha kanu ala ar-raji' ma'un li Hudayl bi nahiyati al-Hijaz ala suduri al-hada'ati ghadaru bihim fastarsakhu alayhim Hudaylan falam yara'u al-qawm wa hum fi rihalihim illa ar-rijal bi aydihim as-suyuf wa qad ghashawhum comme imam Ibn Sa'd ni mu ko soloowe mu ne biñ àggee ndox moo xamante ne raji' la tudd benn oasis la boo xam ne waa Hudayl te Hudayl wax nañ la moom mooy baayu kan Lihyaan Lihyaan ibn Hudayl ah ah ibn Mudrika ibn Iyaas ibn Mudarrih ah léegi gaa yi bi ñëwee ci al-Hadhab benn bërëb la turu bërëb la ci lañ leen woore gaa yi ëmmate gaa yi waa Hudayl mooy waa Banu Lihyaan yu ñëw gisuñ dañu kii rek gaa yi yor ay armes wër leen waaw léegi gaa yi ne leen foofu it la comme lii imaam Ibn Sa'd wax la imaam Ibn Sa'd na ne faqadu asyafahum li yuqatilu gaa yi ah sahaaba yi jël seeni arme ngir défendre seen bopp xare ñoom fa qaalu lahum inna wallahi la nuridu qatlakum walakinna nuridu an nusiba bikum shay'an min ahli makka wa lakum ahdu allahi wa mithaquhu an la naqtulakum ñu wax leen comme loolu ne leen waat nañ ci yàlla ne ñun bëgguñ leen a faatan ah. waaye daal lu ñu bëgg a jotee ci waa makka rek jaare ko ci yéen am ngeen nag ci ñun su ñu pacte ak suñu kàddu que ne duñ leen faat léegi bi gaa yi waxee lool léegi lu saxaaba yi def gaa yi proposé na lañ leen <laughs> wàcc leen jox nañ leen suñu pacte bu leen am dara lu ngeen tiit duñ leen def dara allahu akbar